fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi wal xamsiin. wa an amri ibnil xaarisi axi juwayriyata bintil xaarisi ummil mu'miniina radiyallaahu anhumaa annahaa qaalat maa taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi dirhaman wala diinaaran wala abdan wala amatan wala shay'an illaa baghlatahu albaydaa'a allatii kaana yarkabuhaa wa silaahahu wa ardan ja'alahaa libni sabiili sadaqatan rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon alimamu alxafidu nnawawiyu rahimahullah ci garab gi ñu nekk ba léegi ci tool bi muy juróom fukk ak juróom chapitre wala buntu cinquante cinq di wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ñaax nit ñi ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna hadis bi mu jëwoon a gis moo doon hadis quatre cent soixante-quatorze ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent de hadisu sayyidatu Aisha mu ne woon wa an Aishata radiyallahu anha annaha qalat tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma fi bayti shay'un ya'kuluhu dhu kabidin illa shatru sha'irin fi raftin li loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis ñeent fukk ak juróom-ñaar fukk ñeent fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti téeméer ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom hadis quatre comme niñ ko xool mu ne waan Amr ibn al-Harith mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne turam moo doon Amr di doomi al-Harith mooy kan mu ne axi Juwayriyata kii nag frère la woon ci Juwayriya mbokku Juwayriya bint al-Haaris yi doon doomu al-Haaris ummul mu'miniin te Juwayriya bokk ci ndayu jullit ñi soxna la woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa wa radiyallahu anil jamii parce que seen baay saxaaba la woon al-Haaris ibn Abi Diraar <laughs> ci lu ñuy def taxriij bi ñu wax ci mbiru ñoom ñi alxaaris li nga xam ne mooy baayu Juwayriya loolu kon dinañ ko gis léegi inshaa Allah mu ne kon neena radiyallahu anhuma la def mais radiyallahu anhum hein parce que Amr ibn al-Harith Harith saxaaba la Juwayriya mu tudd soxna la woon Yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ñetti nit a ngoog ñetti saxaaba radiyallahu anhum mais ci kii ci kii bi radiyallahu anhuma Amr wax ak Juwayriya mais baay tamit saxaaba la woon radiyallahu anhuma kon la wax annahu qaala maa taraka moom Amr ibn al mu ne maa taraka bàyyiwul rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi ba muy génn àddina dirhaman bàyyiwu fi dërëm wa mooy piyeesu xaalis or xaalis pur wala dinaaran nekkuloon xaalis or tamit pur Ah, wala abdan bàyyi fi woon benn jaam wala amatan jaam bu wala amatan du caagante ne jaam jigéen wala shay'an du dara la fi bàyyiwul woon illaa ludul baghlatahu bayda mooy lam fi bàyyi woon daal mooy gëléemam gëléemam gi nga xam ne ah, al bayda ah, bu weex ga allati bi nga xam ne kaana nekkoon na yarkabuha moom la doon war wa silahahu ak ngànnaayam bi mu doon xare wa ardan ak suuf soo xam ne lenn ci suuf yoo xam ne jaalaha da koo defoon libni sabili ngir doomu yoon tukkikat bu aajowoo sadaqa mu nekk loo xam ne sarax la mu ne xadis bi rawahu soloo na ko al-Bukhari al imam al-Bukhari rahimahullah léegi léegi kon laaj bu njëkk mooy kan ana imaamul Buxaari rahimahullah est-ce moom kese ko solo ñu la déedéet al imaamu Ahmad sëriñam solo na ko na ko noonu al imaam beneen imaam di tudd Ahmad mooy kan <laughs> ah, ci kutubu sitta ah imaam Ahmad bokkul ci waa kutubu sitta kutubu sitta <laughs> loolu masala la yàgg nañ koo gis kutubu sitta kay. mooy as-sunanul arbaa euh, ak wala dañ naan sahihayni ak sunanul arbaa waaw sahih imaamul Bukhari sahih imaam Muslim ñaarango léegi nag sunanul arbaa dugg sunan Abu Daawuda at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullah alayhi muy six sitta mooy six en arabe les six téere les six livres référence ci wàllu hadis bu ñu ko waxee rek mooy yii ñii léegi nag waa kutubu sitta yooyee kan moo ci tudd Ahmad <laughs> ah imaamul Buxaari nga ko ah, tàmbali ñu tudd Muhammad kon kooku du moom imaamu Muslim moom leer na Muslim lu tudd kon kooku du moom imaamu Abu Daawud ñu tudd eh, xaw ma ci dara eh, xaw ma ci dara mooy la <laughs> imaamu Abu Daawud <laughs> liñ ci yàgg wax Souleymane la tuddoon kon kooku du moom <laughs> ah imaam at-Tirmidhi Muhammad la tudd kooku kon du moom imaam an-Nasa'i nag est-ce que du moom sax manal déet est-ce kay daru da wax <laughs> kay fii mu ne da ngay tontu lu leer baa nga noppi waaw <laughs> imaam Ibn Maaja nu mu Muhammad la tudd kon kay imaam an-Nasa'i a ci des imaam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb voilà Abu Abdirrahman an-Nasawiyu an-Nasaa'iyu voilà moom kon imaamu Ahmad moo wasoo ak imaam an-Nasaa'iyu ñoom ñoo ko ci fekk ci moom al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu yu bari indi na ko ci juróomi bërëb ah léegi nañ jël bi nga xam ne moom la indi ci kitaabul wasaaya baabul ah téeram ndénkaane yi buntub ndénkaane yi mu ne qaala imaamul Buxaari rahimahullah mu ne haddathana Abu Abdillah mu ne haddathana nettali nañu ah Ibrahim ibn al-Haaris di Ibrahim ibn al-Haaris ibn Ismaa'il al-Baghdaadi Abu Ishaaq wàccoon fële ca Nisaabuur di Nisaabuur moo tax ñu naan ko al-Baghdaadi an-Nisaabuuri rahimahullah mais cosaanoowu fa moo tax ñu naan la nazilu Nisaabuur ah dëkkoon ñoom imam muslim bi waaw moom cosaanoo fa fa la wàccoon al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne Yahya ibn Abi Bukayr mu ki ñu nettali mooy Yahya ibn Abi Bukayr Yahya ibn Abi Bukayr mais nag attention jaawale Yahya ibn Bukayr de déedéet ki Yahya ibn Abi Bukayr voilà al-Abdi alqaysiyu alkirmaaniyu alkuufiyu albaghdaadiyu juge la woon alqaadi voilà bokkul ak bokkul ak euh, kii euh, égyptien bi ah bu ko jaawaleeg moom de Yahya ibn Bukayr bokkul ak kii kii Yahya ibn Abi Bukayr waaw waaw du Yahya ibn Bukayr al-Misri nekkoon àndandoowu al imaamu euh, al-Layth ibn Sa'd al-Fahmiyu rahmatullahi ala al-jamii kon Yahya ibn Bukayr kon ci Yahya ibn Bukayr eh, rahimahullahu ta'ala no Yahya ibn <laughs> Abi Bukayr Yahya ibn Bukayr <laughs> Yahya ibn Abi Bukayr voilà moom laa naan ko jaawale kon loolu bu mu ñu dal waaw kon ñoom ñaar bokkuñu ah te gis nga wax nañ la al ki ki Kirmaani la <laughs> kii nag moom eh, Misri la nekkoon eh, Yahya ibn Bukayr kii Yahya ibn Abi Bukayr kii Yahya ibn Bukayrin ah kii nag ñu nekk nii ci hadis bi di ko gis mooy Yahya ibn Abi Bukayr al-Kirmani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Zuhayr ibn al-Ju'fi mu nekk ñu nettali mooy Zuhayr ibn Muawiya di Zuhayr ibn Muawiya ibn ibn Hadij ah, al al-Ju'fi rahimahullah Abu Khaythama waaw Zuhayr ibn Muawiya bi wa Abu Khaythama ah, al-Kufi maanaam attends man amu woon ko Abu Abu Khaythama beneen man waa am na kay sauf que euh, Abu Khaythama woowu ko la kii ko Abu Xaysama an-Nasaa'i Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad kooku bokkul ak kii de kooku Serigne la woon jaaxal imaam Muslim ah ma haddathanaa Zuhayr ibn Harb ah bu ko jaawalee kii de kii Zuhayr ibn Muawiya dëgg la ñoo bokk ñaa Abu Xaysama Abu Xaysama kee an-Nasaa'i la kii nag du Nasaa'i de kii Ju'fi la al-Kufi <laughs> waaw. te te te moom du nekkul tabaqa ñële bokkuñu bokkul Zuhayr ibn Muawiya ak Zuhayr ibn Harb eh, bokkuñu tabaqa voilà Zuhayr ibn Harb sëriñu ñoom al imaamu Muslim nii la haddathana Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi kii nag Zuhayr ibn Muawiya hein eh, moom non seulement du Baghdadi yi Kufi la te tamit moom Ju'fi la te bokkuñu li nga xam ne mooy tabaqa moom mii mu ngi bokk ci kii kii moom Zuhayr ibn Muawiya mii tabaqa ñoom imaamu imaamu Malik mooy lan mooy septième tabaqa tabaqa bi <laughs> lan nga bëgg leneen fii mu ne yow yaa fay ma la nekk lii la ko expliquer la wax <laughs> Zuhayr <laughs> ñoom imaamu Malik ñoom ñooy eh, li nga xam ne mooy tabaqa numéro. set alors que ñoom Zuhayr ibn euh, Harb ibn Shaddad di Abu Xaysama moom it al-Baghdadiyu <laughs> an-Nasaa'i yoo xam nga kii ki ñu jóge sànq moom Kuufi la kii nag Baghdadi la moom Abu Xaysama sëriñu ñoom imaam Muslim ñoom imaamul Buxaari yooyee Zuhayr ibn bi la bokk xam nga kon sore nañu mooy bokkuñu sax bokkuñu sax maas bokkuñu sax jamono voilà <laughs> sauf Abu Xaysama ji man na laa man na laa <laughs> ke Zuhayr ibn Harb mooy sëriñ ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam Muslim Zuhayr ibn Muawiya ah kooku beneen keneen la kooku moom ñoom imaamu Maalik ñoo bokk classe <laughs> moom Abu Xaysama voilà <laughs> kii ah, aywa fii mu ne nag kon baax na on peut jàll quoi kon jàlloo <laughs> waaw ah, kii Bagdad la dëkk kii Kufa la dëkk bokkuñu génération Zuhayr ibn Muawiya ah Abu Xaysama voilà moom nag moo nekk fii ci suñu tàll bi kon moo euh, Zuhayr ibn Muawiya waaw loolu <laughs> eh, Zuhayr ibn Harb bokkuñu baay Zuhayr ibn Harb kii Zuhayr ibn Muawiya waaye soo ko bu nee Zuhayr Abu Xaysama bu boobaa man ngaa il faut nga déglu léegi kan mooy taalibeem ci kan la jële ak kan moo jële ci moom ci kaw noonu ngay ngay ngay ràññee wala ci jële ci moom kese boo ko xamee di nga xam ne kon man Zuhayr la même buñ waxul Ibn Harb wala Ibn Muawiya yénewaa da ne Zuhayr nee na ah Abu Xaysama eh, ba léegi biri leerul parce que loolu al muxtalif <laughs> wal muxtalif am na fu ñu niroowe mais am na fu ñu wutee ala ibnu Harb ak ibnu Muawiya kon Zuhayr ibnu Muawiya al-Ju'fi mu ne rahimahullah mu ne haddathana Abu Ishaq mu ne keleen nettal ma Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i Abu Ishaq Abdullah as-Sabi'i al-Kufi al-Hamadani maamu ñoom Yunus ñoom Isra'il ibn Yunus ibn Ishaq maamu ñoom Isra'il voilà Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i euh, euh, ay ponkal lañu woon yu mag a mag a mag a mag a mag euh, dëkkoon fële ca Kuufa rahmatullahi ala al-jamii' mu ne an Amr ibn al-Haaris moom nag Abu Ishaq as-Sabi'i sëriñ ñoom Shu'ba <laughs> rahmatullahi ala al-jamii' mu ne Amr ibn al-Harith yi mi ngi sax muy Amr ibn al-Harith ibn Abi Dirar voilà moom nii lañ la woon dinañ ci ñëw moom mu al-Mustaliqi al-Kufi axu Juwayriya umm al-mu'minin en fait moom mii nii eh, eh, mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi eh, bàyyam en fait ñoom ñu ngi dugg ci l'islam jamono bi nga xamante ne mooy ghazwatu Banil Mustaliq waaw xare Banil Mustaliq ghazwatul Muraysi' Muraysi' wal ahzaabu laa tanami ñoom bon jàppoon amoon nañ sax prisonniers yi ñoom jàppoon na ñoom ñu bari mais bi nga xamante ne ci waa armée bi yëg ne yonent bi sallallahu alayhi denc na doomu seen kilifa gi mu al ibn Abi Dirar waaw moom moo leen jiite woon moo doon seen kilifa moo doon baayu Juwayriya moo doon baayu Amru mi moom li nga xamante ne loolu nag am na nit ñi dégg ne ah kon kat kii eh, léegi ñoom kon kon ñii ñu jàpp prisonnier ñoom ay goro yonent bi alayhi salaam ak naa léegi nag gars yi libéré lépp loo xam ne moom lañ amoon ci prisonnier kerook ci waa euh, banul mustaliq nga xamante ne ni kon ñoom keroog keroog moom eh, eh, ci la ñu libéré ñëpp ñi nga xamante ni ñoom lañ amoon ci ay prisonnier Eh, moom mii nag eh, moom frère la woon eh, ci sayyidatuna Juwayriya al-Khuzaa'iya bint al-Haarith umm al-mu'miniin waaw ah, moom nag bokkul ak ñoom kële ah ah, ah bint al-Haarith dañoo bari woon ñoom yaay ñoom Seydina Ibn Abbaas Ummul Fadl bint al-Haarith bokkul ak du Haarith boobu de waaw kii nii xaaris bii nii bokkul xaaris bii moo doon sango waa banu waa banul mustaliq kii nii keroog lañ leen libéré lépp prisonnier bi ñu yoroon waaw xamante ne nii xare la woon boo xam ne juróomeelu at bi banu mustaliq après nag am na ay wax après waaw loolu am na ay wax boo demee ci siira bi développé nañ ko walillahi alhamdu wal ah. mu ngi noonu la léegi euh, kon mu ngi léegi nag mi nga xamante ne noonu am na ah mu ne kon euh, Zuhayr kon wax nañ kon li nga xam ne moom lañ bëggoon a wax ci wàllu am Amr ibn al-Harith mu ne axi Juwayriya kon gis nañ Juwayriya mooy kan ah soxna la woon ci bi alayhi salaatu wassalaam mu ne an Amr ibn al-Harith xatani rasuulillahi xatan mooy sihr ci arab xatan mooy ki nga xamante ne mooy sa goro voilà mu ne Amru ibn al-Harith mii goro rasulillahi la woon goro yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam axi Juwayriyata bint al-Harith di di frère Juwayriya bint al-Haaris radiyallahu anil jamii' annahu qaalat maa taraka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi dirhaman wala dinaaran wala abdan wala amatan wala shay'an illaa baghlatahu al-baydaa wa silaahahu wa ardan ja'alahaa sadaqa kon lii mooy li nga xamante ne mooy hadis bi léegi lan mooy lëkkaale bi ak bunt bi dañ naan la ñu ngi ci buntu gëneelu du euh, dëddu àddina ak di ci néewal ak ngëneelu ñàkk dañ naan la mais yonent bi alayhi salaatu salaam hadis bi da lay wan ne yaakaar nga ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam moom da da bi fiy génn daa dajale alal jurut jeex ñu ne la mukk <laughs> dajale wu ko parce que bu ko dajale woon bu doon ne dafa dajale woon alal di dul jeex dina fi bàyyi lii dégg nga li wax te xaaral de après dinañ wax li Sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha ma ne ban li Sayyidatu Aisha ma ne booy booy jàngat benn xadis am yeneen xadis yuy wax yu mel noonu le minimum mooy boo ci mënee tudd benn ñu ne dëgëral mbir mi dëgër na mu ngi sax Imaamul Buxaari mais gën leeral affaire bi wan ne bu leen yaakaar ne moom moo ci wéetoo de waaye Sayyidatu Aisha mi nga xam ne moom yonent may sa saabu doon dund moom xam moom moom wax loolu loolu la wax looloo am <laughs> loolu la deme wax voilà te kii euh, euh, euh, boro sërëm kër ga la doon sëy xam na bu baax li muy wax <laughs> voilà <laughs> waaw da saxaaba la doon ñu doon asaalu ah. di wax naan je pense ah. non je pense sax <laughs> kon moom mu ne xoolal mu ne yeneen ma lay saa saa bàyyiwul ba muy génn àddina dirhaman wala diraaran bàyyiwu fi duñ naan dërëm doon tey dañ naan doo ah, daa amoon ay placement yu mu amee ko compte compte ya fees na crédit engrais ah banque de l'habitat am na fay dërëm déet mu ko <laughs> waaw c'est banque lan CEDEAO ah, waaw bu leen neexee xaw ma ndax banque bu gaa yi kii la wala boo daa sapote gaa yi képp voilà <laughs> waaw et euh, société générale bu Sénégal am na fay dërëm dara yooyu ci bu doon tey loolu lépp amu ci dara waxuma la lool sax ay poosam wala ay kiiwam waxandeem wala dara am na fay dërëm dara yonent saa salaam bàyyi yu fi benn dërëm laa wax les naan fifteen amu ko woon <laughs> walla dinaaran loolu di bu xaalis du bu woor lépp luy xaalis bi nga xam ne moom la nit ñi jënd di def kii fiduciaire wala valeur fiduciaire yoru ci woon dara bàyyiwu wuti woon dara wala abdan bàyyiwu fi woon benn jaam bu góor wala amatan du càggante ne benn jaam bu jigéen bu amoon bu mu yoraloon boppam wala say an do dara <laughs> illaa lu dul baxlatahu mooy kon lan la lan la gërëmaloon boppam ak lan la ko yàlla gërëmaloon xam nañ ko ci xadiis yi yëpp weesu mooy mu nekk yonent jaam jaam boo xam ne jaam lay nekk nekk yonent pas mu nekk buur di nekk yonent waaw loolu la ko boroomam gërëmaloon mu gërëmal ko boppam te est-ce que loolee waaw ndax lan parce xam na ne adduna bi bariwul solo waaw parce bu amoon solo fa yàlla yéefar yi dinañ ci am problème de non benn yéeféer bu fi weddi yàlla ba pare sa dund du neex manu la nekk non lekk lu neex moom yéeféer dootu ko mën a neex mais comme que daa ñàkk solo moo tax nag contraire bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ak seen lépp ci yàlla ñoom daanaka luñ ci lu leen man a lu man da ñàkk ngir ñu dundee ko man cee dimbali nit ñi ci loolu kese la ñuy ne mais pas rek ngir di amasser li amasser loolu rek pour le tour de naa amasser rek alladhi jama'a malan wa addada kalladi comme ni nga xam ne waa ji nga xam ne day dajale alal rek di ko wàññi déedéet déedéet yonent bi alayhi salaatu bàyyi ko dara ci benn gëléem bu weex boo xam ne moom la doon sa monture la woon moom la doon war di ci dox ay soxlaa wala buy dem ci li nga xam ne mooy xare yi ak jaaseen dam doon xare yi loolu la fi bàyyi ak yenn ci ay suuf yoo xamante ne nii dane woon moom bu fi jógee ndax yonent yi kenn du leen donn nax nu moo ko wax nax nu ma'ashirul anbiya la nuras maa tarakna sadaqa nee na ñun mboolem te loolu du jagle yonent bi alayhi salaam yonent bu yàlla mos a yónni c'est la même chose waaw ñun mboolem yonent yi kenn alayhi salaam kenn du donn lépp lu ñu bàyyi suñu gannaaw saraxe la. léegi nga ne nga ne attention mais wa warisa Sulaymaanu Daawuda nag. saway yow waaw xuraan ah man nga ko déggee saway léegi loolu moom nu mu fa deme noonu parce que alxuraan dane wa warisa Sulaymaanu Daawuda waaw <laughs> ma ne la waaw wa warisa Sulaymaanu Daawuda waaw mais lan la wax wa qaala yaa ayyuha nnaasu ullimnaa mantiqa tayr wa uutiinaa min kulli shay inna haaza lahuwa al-fadlu al-mubiin xam nga lan la ko doon ne est-ce que daa nekkoon ñu ne moo comme que Seydina Daawuda buur la woon alayhi salaam ah, yëpp moom mukk du loolu xam nga lu mu ko doon ne dëgg la moo nekk buur ginnaawam mais lool lool lool la de du alal ja da koo doon parce que moom mooy doomam voilà mooy baayam ci loolu la ko doon ne mooy moom daa doon boroomam lépp lu newoon ci baayam ci wilaaya lu raw wilaaya fuuf risaala nubuwa lépp la ko jël daal di koy ràngaat doom moo tax moom mu nekk yonent comme baayam <laughs> waaw te lépp lu baayam doon doon def mu taxawee ko waaw di gindi jaam ñi yàlla joxaale ko mu yor nguur gi ba mu ñaan borom bi jox ma nguur goo xamante ne mulkan laa yambaghi li ahadin min ba'di borom bi man Sulaymaanu ma alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay ñaan nga defal ma nguur boo xamante ne ni yellu kenn sama gannaaw gi amati nguur gu mel noonu <laughs> waaw loolu moom da ñaane boromam mais na mu doon ne baayam mooy ar nubuwwatu war risaala la ko borom bi jox la newoon sa baayam la ko defal moo tax yonent dinañ ko doon ne ci côté boobee waaw moo tax yeneen bay saa saam ne al ulama warasatul anbiya wa innal nabi al anbiya la la ne al anbiya innal anbiya lam yuwarrasu dirhaman wala dinaran innama yuwarrasuna al ilm faman akhadahu faqad akhadha bi hadd wafir yonent bay saa saa wax ko feneen ne yonent yi alayhimu salaatu salaam kenn na du leen doon ay alala ki ah dinaara ci dërëm hmm? mukk xam nga lan lañ leen di doon nee kon su ne kon mu nga lay leelal wa warisa Sulaymaanu daa Sulaymaanu Daawuda mooy la <laughs> yonent saa saa ne kenn du leen doon ne loolu day alal ci nguur ci pouvoir ci nangama ci sangama ci xaalis déedéet xam nga lu ñu leen di doon ne al xam-xam bi ñu yoroo waaw kay képp nag koo xamante ne sa samba may yonent bala borom bi boo leen yónni ci moom tibb gi yow borom bi jagleel na la ca waamee ngëneelam yu rëy ya ca ndab yu rëy ak waame yu rëy mu defal la ci ndono yonent boobee ah ca xam-xam boobee ah kooku moom moom moom moom eskey kookee kookee faqad axada kookee jël na ah, li nga xamante ne eh, mooy eh, eh, al kii bu gën a rëy waaw yu'til hikmata man yasha borom bee joxe xam-xamu yonent yi alayhimu salaam ku ko soob wa man yu'tal hikmata képp ku mu jox ci xam-xamu yonent yooyee alayhimu salaatu wassalaam faqat dëgg-dëgg waajoo jëlee uuti ya jox nañ ko xayran ngëneel kasiiran mbaax mbaax bu rëy te bare bare bare waaye nag malheureusement wa ma yadhakkaru illaa ulil albaaba ñii fàttaliku lii te xam lii te di ko tudd te xam ni nii la tere te bu leen ko yàlla joxee ñuy sant yàlla dong lu dul ñi nga xam ne seen saalu xel dafa leer dafa nañ kon affaire bi loolu la moo tax mu ne boroom xam-xam yi warasatul anbiya ñooy dono yonent yi waaw alayhimu salaatu wassalaam mooy lan moo tax mu ne boroom xam-xam yi waaw xam-xam la leen di doon ne ak ak cell waaw